a'uuzu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalina wa imaami almuttaqin sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaina kon amma ba'du suuratul waaqi'a bon kon afara'aytum ba'da a'uuzu billahi min alsheytaani irrajim afara'aytumul maa'a alladhi tashrabuun aantum anzaltumuuhu minal muzni am nahnul munziluun law nashaa'u ja'alnaahu ujaajan falawlaa tashkuruun foofu lañu yemoon def ne ñaata novembre la woon novembre depuis novembre la demoon voilà foog naa le onze lañ mujj woon ah, def donc hmm. ah, hmm. gis li ci kaw hmm. mu ne kon na faraytum mooy xabaar leen ma afaraytum xabaar leen ma alma alladhi tashrabun ci ndox mi nga xam ne moo ngeen di naan yéen nit ñi a antum ndax yéen anzaltumuhu min al muzni am nahnu al munzilun est-ce que lii euh, waxoon nañ ne da doon wax ak ñi nga xam ne dañu weddi ne yàlla moo bind nit ñi wala ñu ne yàlla am na gaa mais gëw ma ne euh, résurrection dina am ñu mel noonu lay waxal di leen wax xéewal yi yàlla def te bu ci nekk kenn manula taxaw ne man maa ko fi def waxoon naa la nag lii façon ay yéefér la tukazibun am na fu ma déggoon faza ad-dallun mu mukazzibun al mukazzib mooy ki nga xam ne du weddikat lañu pas paaki euh, pas dul wax dëgg mais mooy ki weddi voilà kaddaba mm-hmm. kaddaba aadunil mursalin mooy waa aad weddi nañu yonent yi pas dañu waxul lu am kaddaba nag mooy wax na lu am voilà euh, mooy ne mm-hmm. waxoon nañ ne yéeféer yi nag yemuñu mm-hmm. am na ñoo xam ne ci ñoom gëm nañ ne yàlla am na gëm nañ ne yàlla am na mais pour ñoom benn yàlla amul mu am ñoo xam ne nag dañoo jàppul ne sax yàlla ci boppam am na comme niñ naan le ay athées yeeg ñooñu ñoom jàppuñ na sax ñoom jàppuñ na sax yàlla am na am ñoo xam ne comme polythéistes yi ñoom dañuy gëm ne yàlla am na gaa mais nag Malik mais nag façon Allez, va, va, va. Parce qu'il va pas rester tranquille. Peut-être si tu l'amènes, il va dormir là. Allez. Va voir, va voir Malik, va voir Malik. Il va dormir, son papa m'avait dit, tu vois, mais comme gis na Mohamed là. Hmm. mooy ne ñooñu yemuñu. Hmm. ku gëm ne yàlla am na kooku bon moo gën a neex a waxtaanal sax. Hmm. ki nga xam ne en général dafa jàpp na amul. kon. lëwël côté Vadone nag lay waxal. mu ne leen afara aytumul maa alladhi tashrabun xabaar leen ma xanaa gisu ngeen ndox mi nga xam ne moom ngeen di naan nga xam ne mooy source de dund ku ne ku naanul moom ay fan lañ la may wala ay kii nga wékkee ku nga jóge fi mu ne ndox moomu noonu nga xam ne ci ngeen di fóote di ci defe seen agriculture mm-hmm. di ci defe presque amul dara lu ñuy def loolu mu ngi ci mm-hmm. mu ne loolu yéen yéen a ko wàcce ci niir yi asamaan si yéen a koy wàcce wala ñun ñoo ko wàcce loolu xam nga benn nit du taxaw ne non taw bi nag man maay taw ah, ah non non non mm. loolu mooy c'est évident mm-hmm. law na sha'u mu ne bu ñu neexoon bu ñu sooboon ñun yàlla ja'alnaahu ujaajan ñu def ndox moomu wex xatta xorom pas comme bu mel ni géej gi rek mais mu raw ni géej gi euh, safe xorom mu ne bu boobaa falaw laa tashkurun waaye waay kon buur yàlla mi leen defal xéewal yi yëpp aka neexoon ngeen sant ko waay mm-hmm. ndax bu bu doon ndox yi am ci kaw suuf yëpp ndoxu taw yeeg yëpp mm. comme bu géej bi kese la mel mooy kenn du dund ndax gé ndoxu géej bi loo ciy naan di gën a mar te du la jariñ ah, te sax donc non loolu noo koy naan hmm. même ñuy def désalinisation de eaux de mer hmm. mooy loolu non seulement dafa cher hmm. te manuñu koo defal ñëpp benn quantité rek lañ ci mën a def mais mais mënuñ ci def ah, mënuñ ci def lu bari ah kon mu ne waay waay falaw laa a ak neexoon ngeen sant yàlla mi leen defal xéewal yi yépp mu ne afara aytum ay afara aytum nag ngay gis gisoo afara aytum maa tahruthun afara aytumul maa alladhi tashrabuun mm-hmm. ak afara aytumun naar allati tuuruun mu ne afara aytumun naar allati tuuruun mm-hmm. nettali leen ma xabaar leen ma xanaa gisu ngeen safara si ngeen xam ne moom ngeen di jaaroo mooy safara si ngeen di utilise ci kaw suuf muy xam ci gaz naturel la jóge wala ci ay matt walla fuel beeg yooyu mu ne safara soosu noonu a antum anshatum shajarataha est-ce que yéen yéen a yéen a créer safara soosu mooy ni ngeen jël comme façon yi ngay moo xam almet ngay jël di ko kos li tax muy génn noonu ba safara si di génn est-ce que yéen ko créé wala yàllaa ko indi wala ñi nga xam ne ay xeer lañuy ñuy jël dóor ko ci mu génn safara ñu man ci jaaroo yu mel noonu mooy ne yéen safara soosu ngeen di utiliser anaf est-ce ndax arab yi dañu amoon euh, dafa am ñaari façon garab yu ñu doon jëlee safara doon ci doon ah. utilise ngir ut safara hmm. loolu la leen naan ndax yéen yéen a créé garab yooyu noonu wala boog ñun ñoo ko créé ci gàttal mooy feu bi ngeen di utilise ci kaw suuf kan moo ko fi créé ndax feu moom bu ko fi yàlla indiwul woon hmm. mooy problème mooy am ndax euh, yàlla dafa def na fexe na ba ci dara aliment yu bari ak euh, yi ñuy lekk kaw suuf yu ci bari foog nga foog nga togg ko wala du baax ndax ku naroon a lekk noonu ku naroon a lekk waaw waaw Ah, ah, ah, hmm. ndax bu ñu naroon a par exemple hmm. yàpp nii ku ko naroon di lekk noonu kese saamu hmm. mooy non seulement lekk gi day difficile mais baaxul ci organisme doomu aadama en tout cas safara li ngeen ci mën a def yépp mu ne loolu yéen est-ce que yéen a ko créé wala déet mu ne nahnu ja'alnaha ñun ñoo def safara ñoo ko créé mu nekk tadkiratan loo xam ne dangeen ngeen ciy fàttale ko safara wi ñëw ëllëg pour ñi gëmul yàlla nax nu ñun jaxal naa ñoo ko def tazkiratan loo xam ne dangeen ngeen ciy fàttale ko këne safara ju ndaw gii ni muy mel nga xam ne xoola volcan yi rek niñ mel boo leen tiimee wala nga gis leen mais loolu noonu presque mook safara bële bi nekk am kii ëpp na ko 69 pour euh, boobu mu ngi mel ni. ci 70 comme yonent ma lay saa saa wax 70 partie wu safara bu bële. benn partie bi. Hmm. moo représenté safara bi yi ñu am. Hmm, mooy ne boo ko jëloon safara boobu nga xaaj ko 70 fois. Ah. et. Hmm. waaw waaw yemul ak bële quoi. Mm, mm, mm. toogal toogal Mohamed mooy ne boo jëloon safara bu la xaaj ko soixante-dix fois ñun un pour cent bi lañu jox kon nag mu ne dañ koo def tazkiratan muy fàtt loo xam ne ngeen ciy fàttaleku safara bële di ñëw ngir ngeen ragal yàlla ta jaamu ko waaye waaye tamit ngeen ciy fàttaleku bay sant yàlla mi leen ko defal wamataan mu nekk tamit xéewal lil na ñeer ñi nga xam ne ñooy voyageurs yi mooy voyageurs yi dañuy soxla safara ci seen voyage mooy su léegi moom da ngay foog ne bon voyage mooy jël benn dañuy jël benn bis walla benn avion mu yóbbu la fee mais mbir ba léegi am na ñoo xam ne voyagé wuñ noonu dañuy dox wala ñu yor seeni fas ak yooyu ñooñu bu leen guddi fekkee ci àll bi wala ñu bëgg. Euh, lekk wala naan nu ñuy def. mooy dañuy soxla safara. mu ne ñooñu noonu buur yàlla moo ko def wa mataan muy euh, matériel bu ñuy dimbaliku al muqwim ñi nga xam ne ay voyageurs lañ. Mm-hmm. waaye tamit ñi nga xam ne dañoo mooy ñi nga xam ne dañ koo soxla comme ni. Mujaahid wax ne mooy ñëpp rek ñi soxla mooy buur yàlla da koo def mm. ngir mu nekk njariñ pour mm. képp koo xam ne ci kaw suuf danga koo soxla mm. te safara mooy kenn manu koo kenn man lu dund naan man moom man électricité wala yooyu man non non loolu man dane mu ne nag comme que yi yépp am na fa sabbih mm-hmm. mu ne fa sabbih sàbbaalal Hmm, fa sabbih sàbbaalal fa sabbih deñalal te jaare ko bismi rabbikal azim ci sa turu borom mi nga xam ne mooy ku màgg ki waaye bi ngeen xamee lii lépp lan moo tee ngeen jaamu yàlla te gëm ne moom miy dekkil gàncax li ngeen di ji di ko saxal afaraytumul ladhi euh, li ngeen di atas euh, ma tahruthun loolu ngeen di ji ki koy saxal kay waaye bu ngeen deewee mën na leen a dekkil xanaa hmm. kon nag fa sabbih sorilal sa boroom hmm. lépp bépp taq-taq shirk ak weddi yàllaa ku hmm. bokkaale buñ koy bokkaale mu ne falaa uqsimu bi mawaqi'in nujum mu ne falaa uqsimu jarul sax may waat wala maa ngi waat bi mawaqi'in nujum ci constellation yi mooy manazilun mooy mooy mooy euh, biddiw yi. bu ci nekk dafa am lieu bu muy nekk. moo tax weer wi lool la am. Mm-hmm. Hmm. voilà dafa am nuñ koy woowee. Euh, mooy day am ay étape bu. Mm-hmm. yoo xam ne jour bu nekk daa fu muy. Ah. étape bu muy toll. Ah, bu àggee ci vingt neuf wala ah. trente ci lay feeñe nekk lu ndaw. ñu naan weer wi dee naa ñu mel noonu. Mm. bërëb yooyu nag muy jaar ak. biddiw yëpp noonu lañ mel mu ne maa ngi waat ci loolu lan moo tax suñu boroom di waat mu ne innahu wa innahu maa ngi waat ne alxuraan jii wala sama waat gii la xasamun mooy waat gi ma waat ci biddiw yi seen fi ñuy dal di fa nekk waat la goo xam ne law ta'lamuna bu ngeen xamoon azim gu rëy rëy buur yàlla day wane ne lépp lu mu waat lu ne mm-hmm. am na particularité boo xam ne lu mu waatul amu ko mm-hmm. ba bi mawaqi'un nujum te kat euh, mooy gis nga biddiw yooyu mm-hmm. mooy ne léegi la rek keroog maa ngi gis barki démb benn euh, boy canadien euh, québécois boo xam ne dafa découvrir euh, benn temple maya maya yi mooy mm. ay civilisation lañ ñu ne woon Amérique du Sud ay Mexico ak yooyu Mexique mm. Amérique du Nord mm. Amérique du Nord voilà Amérique centrale Mexique mm-hmm. Mexique euh, am nañ euh, Mexique lañ mm-hmm. mooy temple maya yu siiw moom ni mu ko xame mm-hmm. ni mu ko xame mooy kii yi la doon xool biddiw yi la doon xool ndax dane moom dafa seen mayaa yi ñoom seen temple yi ñu def day représenter ab biddiw léegi mu gis ni daal xool ci biddiw yi ne am na am na yoo xamante ne nii am na ci yoo xamante ne nii gis na ne biddiw boobu rëpp am na fu mu war temple bu mu war a représenter te gisul ci carte yi temple yi ñu repeere gisu ko ci. Ah, waaw léegi nag ci noonu la kii ba. te pourtant génnul néegam. Hmm. mu mu annoncé affaire bi ne lii kon ab biddiw bi benn temple la war a indiqué. Ah, gaa yi dem topp affaire bi gis ko waa NASA ak yooyu. ñu ne booy bi wax na dëgg temple la boo xam ne ma suñu koo xam. Ah, gis nga ko mooy ne biddiw yi ci boppam ak. arab yi tamit noonu lañ doon ak ñu yàgg ñi ah léegi la rek am na sax ba léegi ñoo xam ne biddiw yi ci lañ doon ah. indiqué wu buñ doon voyage comme ah, jógee France war a dem Ukraine pour ñu xam fan la direction bi mhm. ñoom biddiw yi la ñuy xool ah. biddiw yi moo la ñuy xamee ne direction bii la àgg naa wala àgguma ak bu mën a réeréer même biir géej gi léegi moo tax mu ne mu ngi waat ci loolu law ta'lamuna bu ngeen xamoon wa innahu la qasamun waat naa ne waat la gu rëy law ta'lamuna bu ngeen xamoon azim gu mag mu ne innahu dëgg-dëgg innahu dëgg-dëgg alquran jii de la qur'anun alquran la azimun karimun bu màgga màgga màgg mooy alxuraan alquran yu màggal fii kitaabin ci téere la nekk mag noonin boo xamante ne nii dañ koo ñoŋal mooy ne euh, téere boobu noonu mu ne laa yamassuhu du ko laal illal mutahharun loolu ñi nga xam ne ñoo ñi laab bi lii nag boroom xam-xamu tafsiir dañ cee wuute. waaw dañ cee wuute. ana. ana kan kan la ñuy waxal fii waaw mooy alxuraan jan la ma <laughs> mais reste tranquille mooy ne dañu wute ban alxuraan la est-ce que mooy lii bi ñu yor nii ah, wala mooy alxuraan bi nekk ci lawxul mahfuz wala déet ku mel ni imaam Maalik rahmatullah alayhi da aaya bii man ni ma gis day mel ni aaya bi yoon la qur'anun karim non non euh, bim naan euh, laa yamas boobu bim naan bim naan bim naan euh, fii voilà fii kutubi fi non fii lan la waxati waay suuratul mooy dane bim naan marfu'atin mutahhara bi aydi safara kiraamin barar voilà aaya yooyu mu ne imaam Maalik ne rahmatullah alayhi man gis naa ne aaya bii al mutahharuna bii muy wax mooy ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoo koy laal ñu laab ñooñu est que bii la walla bële moom mu ne ndax bële dane fii suhufin mukarrama alquran dafa nekk ci ay kayit yoo xam ne yu ñu tedd yu tedd la marfu'atin yu ñu yëkkati mutahhara yu laab bi kiraamin ba bi ay di safara ci ay loxo ay ay malaaka la nekk moom nag mu ne dafa mel ni aaya bii loolu ñooñu lay junj mooy ne kon alxuraan bi malaaka yi laal bi nekk lawhul mahfuz boobu lay wax loolu nag ñu bari loolu la ñu wax mm-hmm. am na nag ñu ne déedéet alxuraan bii la lu ci man di nekk mooy mën na nekk ñaar yëpp ñaar yëpp la mooy ne bu ci nekk mm-hmm. bu ci nekk même bu dee ñu bari ci mufassiruna yi dañu ne mm-hmm. bële la mm-hmm. mais moo tax imaam ibn al yi rahmatullah alayhi mu ne loolu muhtamal lu lu mooy ne c'est possible euh, ndax am na ñeneen ñu ne mooy bi nga xam ne israfil moo koy laal wala yooyu moom mu ne déedéet loolu non ah mooy ne mën naa nekk bii mën na nekk bële ñaar yi léegi nag lan lan la lan moo tax wuute boobu am ak lan lan muy résultat wu lan mooy résultat wu wuute bi ndax buñ ne alxuraan bële la bi ne lawxul mahfuz bu ne du ko laal lu dul ñu laab ni kon ñooñ ñooy malaaka yi ah, kon ñu ne moo léegi nag ñi wax loolu am ñu ne ñu laab ñi loolu benn la mooy malaaka yi am ñu ne mooy malaaka yi ak ñi nga xam ne amuñu bàkkaar comme yonent yi alayhi salaam ñoom ñoo am accès ci alxuraan boobu mhm. ak tamit képp koo xam ne rek dem nga ci nit ñi ba mhm. yawit dem nga ba doo defati bàkkaar buur yàlla ndax am na ñu mel noonu ñoo xam ne dem nañu ci perfection ba ñoom it dootuñu dépasser nañu def bàkkaar mhm. ñu ne ñooñu la en tout cas wax bu njëkk bi li muy kii mooy malaaka yi la am ñu ne déedéet mooy bii nii alxuraan bii ñu yor nu mu ci man di deme léegi nag mu des beneen affaire ah, mu des benn affaire mu des affaire mooy léegi lan mooy àttee alxuraan bi hmm, léegi mooy est-ce que alxuraan bii nii laaj bi mooy est-ce que laaj laal ko comme que aaya bii dafa wax am na nag ñu wax loolu ah. mooy ñu ëpp dañ ne malaaka yi lay wax mais am na ñu ne mooy alxuraan bii tam que ni mooy ñi laab ñoom mooy jullit yi mooy ñi nga xamante ni ay jullit lañu nga xam ne ñoom dañoo laab ci bokkaale ak tamit weddi yàlla hmm. ñooñu ñoo am droit laal alxuraan mais léegi beneen laaj bi mooy est-ce que alxuraan bii laaj ko laal ko ku koy laal dangaa war am jàpp wala déet loolu euh, ku mel ni ñoom Seydina Ali ñoom Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ak ñu bari ci saxaaba yi dañu ne ak ak loolu mooy jumhur waa maalikiya yi non xanafiya yi maalikiya yi ak shafi'iya yi ak xanaabila yi dañ ne alxuraan kenn du ko laal bu dee amoo njàpp mooy mushaf bu mat bu mat bu mat la ñuy wax voilà faatiha ba naasi waaw waaw hmm. moo faatiha ba naasi nag tekkiwul ci ñi nga xam ne ñooy jàng mokkal foog ne buñ nee faatiha ba naasi faatiha moo jiitu naasi topp ci noonu hmm. faatiha ci génnee baqara ci tegu <laughs> ainsi de suite mooy faatiha boobu ba naasi looloo tax ñuy wax hmm. bu complet ñoom ñu ne te loolu mooy jamaahir mina salafi wal xalaf ñu ne loolu alxuraan kenn du ko laal ku ku am njàpp mooy ku amul njàpp amoo droit laal buñ nawee amoo droit laal ko nag mooy boo ko laalee tay ko mooy dangaa am bàkkaar mu am ah. euh, ku mel ni imaam Daawud az-Zahiri Zahiri yi na ko noon imaam Ibn Hazm yi la wax mhm. ñoom dañu ne non alxuraan bi man nga ko laal sans njàpp bu dee ne jullit nga ñoom dañ ne jullit man na koo laal sans njàpp léegi ñu ne mais waa jumhur yéen li ngeen wax fu ngeen ko teg ñu ne ndax yonent bi alayhi salaatu salaam dafa bind benn benn benn benn mën nañ ko benn lettre bu mu bindoon joxoon ko Amr ibn Hazm radiyallahu anhu yu te jit lettre boobu da cee nekkoon wa allaa yamassal qur'ana illa taahir ci biir lettre bi mooy yeneen la ci defoon yu bari mais defaale ci ne hmm. alxuraan jii bu ko kenn laal lulul koo xam ne ku laab la ñoom ñu ne loolu te lool mu ngi ci sunanu abu daawud ak yeneen waa ahlu sunan am nañu ko indi rahmatullah alayhi ñu ne loolu day wane ne kon alxuraan kenn du ko laal te jàppoo aaya bii nag du ñoom lu ñuy tegtaloo ndax dañ ne ñoom ñëpp ci ñoom dañ ne malaaka yi lay tekki euh, mais mën nañ cee tegtaloo leneen mooy ne bu dee ne boo bële moom la ñi ko ñi sell ñi comme malaaka yi ñoo koy laal ak ñi nga xamante ne àgg nañ ci ci laab yu mel noonu mooy ne mën nañ ci jële tamit këne bi ñu yor tamit ku laa koy laal mm-hmm. même bu dee ne ñoom loolu du seen dal yi ah, Euh, ba pare ñu ne yonent bi alayhi salaatu salaam wane ne ku koy ku euh, da doon bañ tamit di ñu yóbbu alxuraan foo xam ne ci dëkk boo xam ne dëkku yéeféer la comme ay yéeféer rekk fa nekk nga yóbbu fa alxuraan moo léegi ci gàttal loolu lañu wax léegi ñële euh, imaam ibnu Daawuud ak ñooñu ñoom ñu ne noonu alxuraan bi jullit bu ne mën na ko laal saa njàpp ñu ne leen fan ngeen ko teg ñu ne ñun fi ñu ko teg mooy albaraatul asliya premièrement mooy ne pour ñu ne mbir mi mënuñu koo laal mooy fokk mu am texte bu ñëw tere mm. bu ñu amul lu koy tere mooy ne ci cosaan dafa dagan laal ko dafa dagan comme ko nag amuñ texte ñu ne leen mais ahadis ah bi ñu bi ñu bi ñu wax na ñu ne mais hadis boobu wérul mm. hadis boobu wérul ñoom ñu ne wérul mais mm-hmm. bon ñoom ñu wax foofu daal ci gàttal lañ ñu xadis bi wérul kon nag dañuy dellu ci li nga xamante ne mooy alxuraan ku ne man na koo laal mm. ñu ne leen loolu da am ñu ne déedéet am nañ sax beneen dalil mm. mooy ne yonent bi alayhi salaam da doon bind ay lettres mm. di ko bind ñoom Kisra Kesroes buuru Perse bi ak Qaysar César Euh, da leen doon bind ay leet ak buuru Muqawqis bi ne woon Égypte ak yooyu ak Hiraql bi ne woon satellite Sham euh, romain yi nekkoon Syrie mhm. ñoom yonent mi alayhi salaatu salaam da doon bind ay leet te da bind ci kaw enquête bi bismillahi rahmaani rahim ñu ne bismillahi rahmaani du alxuraan ñu ne leen waaw ñu ne voilà mhm. kan la ko yónni ñu ngi koy yónni ñoom gëmuñu sax yàlla mu yónni leen lettre yi ngeen naan mhm. te ñoom buñ demee dañ koy laal ah, si pour moo xam alxuraan foog moo jàng ko no waaw loolu beneen loolu loolu loolu ah. beneen affaire la boobu <laughs> loolu waaw loolu dinaa ci ñëw insha allah yéeféer bi aussi pour mu xam alxuraan hmm. instant bi hmm. mooy dama lay damay wax léegi li seen wuti yi après dinañ ñëw ci hmm. ci sa façon wax boobu laaj boobu mooy léegi moo ñoom ñu ne xaar xaaral ma taal nga dégg mooy léegi ñoom bi ñu waxee loolu gaay ne leen kon ñoom ñu ne euh, loolu loolu Malik, euh, loolu day wane ne écoute là sur ton portable ouais. pour qu'il écoute c'est bon je lui je lui ah, ah mais regarde il ne pas waaw Mm. bon ñoom ñu ne kon ñoom ñu ne loolu day wone ne bon euh, euh, euh, kon alxuraan bi bon dara newu ci bu dee yéeféer yooyu lañ koy bind gëmuñ dara ba pare ñoom ñu war a jàng loolu bismillahir rahmanir rahim min muhammadin abdullahi wa rasulihi ila qaysar azimur rum ak yu noonu mm. yooyu day wan ta ci biir lettre yooyu dañu doon bind ay aaya yaa ahlal kitaabi taalaw ila kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum allah tushriku billahi shay'an ak ainsi de suite allah natta wa la nattaxida ba'dana ba'dukum ba'dan arbaaban min dunillah ainsi de suite ñu ne mais aaya yooyu al yonent mi alayhi doon def ci biir ak bismillahir rahmanir rahim alxuraan loolu la du alxuraan ñu ne alxuraan la ñu ne voilà loolu day wane ne kon mais alxuraan kon laal ko garaawul laal ko sans jàpp garaawul wattul gaañu mm-hmm. mm-hmm. wattul di gaañu de léegi euh, ñu ne moo yéen léegi kon loolu mooy seeni dalil ñu ne waaw ñu ne yéen waa mbuur yéen lan ngeen di wax mm-hmm. ñu ne premièrement ñu li ñuy njëkk a wax ñële mooy le fet que ñu ne suñu dalil bi que ne loolu wérul loolu loolu gaa mursal la d'accord nañ ne ci façon yu wérul yi la bokk mursal moo ci li gina a dëgër ci waxu muhaddisuna yi mais mais mooy ne téere boobu noonu xeetu yonent bi alayhi salaatu salaam depuis saxaaba yi ba léegi dañ koo nangu que ne loolu noonu nekkoon wax jooju ne da cee nekk moom la ñépp d'accord di ko jëf buñ nee ñëpp mooy presque écrasante majorité te tamit ci saxaaba yi radiyallahu anhum am na Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ah, benn euh, nijaay la woon ci yonent bi alayhi salaatu wa moom doon na wax doom ji naan ko fekk mu laal euh, njàppam dafa tojoon njàppam dafa tojoon muy laa mu ne ko dafa dafa da doon jàng alxuraan après mu laal awraam mu ne ko demal nga jàppi ndax sa njàpp toj na <laughs> mm. ñu ne loolu noonu loolu day wan ne kon moom loolu lépp day wan ne kon li newoon ci contenu bi te lële doon ko wax ñoom dañoo d'accord que ni mbir mi noonu la que ne téere boobu même bu dee wérul moom la ñépp presque jamaahirul ulama di doxal léegi ñu ne mais ah mais bon même bu dee d'accord nañ ne bon gis nañ ne moom la ñuy doxal mais Euh, li li ñuy wax ci lettres yi nag lettres yi ñuy bon yooyu moom c'est leer ñu ne non lettres yi lettres yi ñun ñun li ñuy wax mooy alxuraan lañ wax lettres yi fële loolu yonent ma saa saam da koo bind ngir di argumenter ci moom dafa nekk ci jamonoy argumentation oh. comme booy bindu dictée wala di oh, bindu ab ab commentaire ab commentaire après ngay développer benn idée après ne comme ni alxuraan wax indi loolu ñu ne way loolu xam ngeen ne yemul ak lii waay hmm. te loolu taxul ñuy wax hmm. moo ñu ne waaw wax en tout cas li gën a dëgër mooy ne lii waa jumhur wax que ne alxuraan kenn du ko laal lu dul koo xam ne dafa am njàpp léegi ñu ne kii kaay leen hmm. euh, léegi nag est-ce que xale dina ko laal am déet. mooy loolu mooy ñu majeur la ñuy wax léegi est-ce que xale. mooy ku majeurul jëm ba suuf. est-ce que ban day laal mushaf bi wala déet. Euh, mooy ne. Euh, loolu dafa am wuute am na ñu ne non da koy mën na ko laal. bon ndax bon mën na ko laal am ñu ne doonoo du ko laal mais ñi ne du ko laal moo gën a lool moo gën a dëgër mm-hmm. euh, ndax xale ci boppam mooy manul amuk laab mooy bu même bu jàppoon nii sax mm-hmm. mooy ne loolu taxul ñuy wax ndax jàpp nekkul farata ci moom ku jàpp newul farata ci yow nga jàpp mu ngi mel ni nit ko euh, jigéen ko amoon ay réglam jàpp njàppam ah, googook ñàkk njàppa yem <laughs> mooy ne amul benn ñu ne xale lool la moom du mu kallaf du ko toog bu jëf bu jàppee kooku mooy ne warula alxuraan bi léegi ñu ne mais kon bu ko nit joxee nag ñu ne ki ko jox mooy am bàkkaar hmm, comme que xale bi moom du responsable ki ko jox kooku mooy responsable léegi mu am ci maalikiyé yi surtout ak xanaa yi rahmatullah alayhi dañ koy wax ne euh, kanta ki nga xam ne dañuy ragal comme koo xam ne ci daara lay liggéey comme koo xam ne ci daara lay jàngalekat bu jigéen wala oustaz bi wala yu mel noonu wala xale bi ak noonu mooy ne moom jamono yi nga xamante ni nii day gis ay règles am yooyu mooy ne dañuy maye ñu bu dee ne ñàkk te mooy day jàngale te mënu la ñàkk laal ko kooku dañ naan ko mu laal ci benn partie mooy mu bañ a yor lépp mais mu mu xaaj ko comme jus yi. yi doon parce que ramatulaa xam nga day jàngi alxuraan la. bu gisee rek war na dem jàngeem déet la. waaw day jàngi. ah mun na jàngi. mooy day jàngi kuy jàngi. day jàngi. Ah, day jàngi. laal boobu mu koy laal. fan yii rek asoom ah, moom la Maliki rahmatullah di wax ne loolu dañ mooy dañ leen koy jéggal. Ah. ndax mënuñu def neneen ah. am na sax ñu naan même bu dee ne même bu comme mu bari lu muy mokkal lu war di réviser mu xam ne jamonoy période règle mi bu ci kiiwee te mu fàtte kooku may nañ ko mu laal ah. mais léegi ñooñu da ngay gis ne li taxoon ñu ko doon wax mm. mooy loolu mooy ki nga xam ne day ragal a fàtte di mokkal noonu waaw mais da ngay gis ne bu dee léegi suñu jamono dangay gis ne loolu mm. xaw na li taxoon ñoom ñu doon permettre loolu daanaka xaw na deñ ci ñenn ñi mooy nit ñi am nañ audio. waaw waaw mën a dégloo. Mm. mooy kuy déglu saar yow doo ngay ñuy répété yi doo ko fàtte. mais lu mu ci man di demee bu dee kuy jàngi. ci kutaab yeeg yooyu daara yeeg yooyu kooku mooy moom dañ koy permettre mu laal ci benn partie boo xam ne moom lay jànge comme ni ñuy def léegi ay jus am ma tabaaraka yooyu moom na ci laal yooyu di jàng. loolu garaawul. loolu bu dee loolu. loolu garaawul hmm. moo am na leneen loo doon wax. am nga loo am na loo laajoon waaw waaw ah. bu laal laal Alxuraan nan la koy xamee waay. Hmm. kii bi laa wax. voilà. Hmm. xam nga wax naa la ci biir que yeneen tubaab yi saa soxna doon tere ku yóbbu alxuraan ci yéer. waaw biir yéer ndax dañ ko man nañ ko tay mm-hmm. wattu leen mën nañ ko tay doucement doucement. allez doucement. sëñ naa bàyyi Mohamed reste tranquille. allez doucement. Mm. ko tay Malik tu peux pas poser ton truc là les surveiller là. non moom non ils vont continuer de toute façon. avec avec le avec le ballon eh passe at mooy ne ñooñu euh, dañ naan même même même zahiri dafa fàtte na seet ko feneen seet ko feneen seet ko feneen dégg hmm. seet ko feneen euh, mooy ne même zahiri yi nga xam ne dañu ne kurul ab jullit mën na koo laal sans jàpp ñoom dañ ne noo yéeféer bokku euh, li tax mooy léegi question bi nga laaj ne est-ce que bon moom fokk mu xam ko door a kii mooy dañ naan la premièrement pour nekk pour dugg ci lislaam du ab du xam alxuraan moo la ciy dugal forcément ñëw leen fii kaay forcément am na am na lu mën doon am na am na lu mën a doon a fàtte mooy am na ñoo xam ne dañ naan bokk na ci tegtal yi waa jumhur di wax ñu ne man nga ko doo ko laal alxuraan lu dul nga jàpp mooy nettalib Seydina Omar boobu di wax ci siira naan radiyallahu anhu ba mu ñëwee di tuub si fekk sëram ak jëkkëram ñu doon jàng suuratu Taaha ak Habbaab ibn al-Arat après mu ñëw fekk dégg leen ñuy jàng mu daw si kenn ki làqatu mu ne jox ma kayit yi nga yor fekk suuratu taaha début taaha moo ci ne mu ne ko duma la ko jox mu ne ko yéen li ngeen doon jàng alxuraan ngeen mu ne déedéet mu duma euh, jabaru bi ndax boobu tuubaguloon ne ko yow këyit gi nga yor jox ma ko mu ne ko duma la ko jox mu ne mu ne ko jox ma ko mu ne duma ko duma la ko jox ndax yow dangaa mooy dangaa sobewu mu ne ko nan laa mu ne ko pour ma jox la ko dangay sangu ji moo da sangu set tuub sangu set ma door la koo jox mu tuub sangu set mu door ko mu jàng saar yooyu ba moo tax mu tuub mooy ne loolu noonu wérul nettali boobu noonu wérul moo tax voilà mooy ne saxul moom moo tax loolu moom moo tax sax bon en général sax duñ ko tudd noonu sax di ko boole ci argument yii ko wax mais pour wax la ne mooy euh, yéefér c'est pas obligé tout le temps pour mu tuub fokk mu jàpp fokk mu xam alxuraan. ah des gens curieux hein balaa ñu. waaw waaw non bu dee bu dee xam nga ñoom yi ñuy xool. Mm. mooy alxuraan yi. Euh, ñoom par exemple julli ni ñuy amee euh, aveuglé comme ça. du ñu xam waaw waaw waaw waaw surtout tubaab bi mooy kii surtout. Hmm, hmm. welo <laughs> ba la xelam demati waaw welo mm, mm, bañ koy tere la c'est mm, ça mooy ne mooy traduction yi ñuy liir rek yooyu mm-hmm. mooy ne loolu mën naa nekk bu dee comme yooyu ñuy lii mm-hmm. ndax duñu ne mm-hmm. mooy ne eh, ñi ñu ko tere mooy ne yéefar du ko laal lool tekkiwul ne ñoom duñu ko laal mooy ne mënuñoo ñëw ci bibliothèque yi ne mm. bon benn yéefar du firaal alxuraan non mooy ne loolu ñun li ñu lenn lañ mën a wax mooy jullit mm-hmm. lii mooy àtte bi liñ la wax sànk mm. ñële ñoo ne mën nañ koo laal même bu dee amoo njàpp te loolu wax la du noot insha allah léegi yéefar yi bu dee ne dañ koy laal mm-hmm. xam nga alxuraan bi en général euh, damay njëkk a wax bu dee affaire tubaab yi nii nga xam ne ñoom bu ñu koy jàng en général traduction yi la ñuy lire ah, hmm. mooy ne dafa am beneen laaj bu bu bu jaaraale ci bu ma fàttaleku leen hmm. mooy mais alxuraan mooy ne xam nga yow sa tablette bi yaa ngi def ci Coran bi hmm. wala sa kii bi téléphone bi. léegi est-ce que ngaa laal téléphone bi boo amul njàpp. imagine nga yor ko génn ci mbedd yi sa njàpp toj. waaw waaw yaa ngi lii kaamil bi la. waaw mooy man yor est-ce que wéy man sama téléphone bi ni may def. ak tamit bon est dama bu ma waree dem toilette. Hmm. comme ma nekk ci. Euh, di dox ci mbedd yi toilette publique ma war a mais nan laay def parce sama téléphone bi saa doo <laughs> ko àpp sinon àpp la ko ba yow mal xiyaam bu dee gëm na moo loolu xam nga lool lool lool lool mooy benn problème la wala benn question la bu ñuy vivre léegi Euh, loolu mooy léegi euh, kii dañ naan la gaa alxuraan pour nga laal ko mooy foog nga foog nga jàpp voilà mais léegi ah, léegi mu des mooy li ma la wax noonu bu ma yoree sama téléphone génn sama njàpp toj na waaw waaw waaw même bu ma duggul toilette mais sama njàpp toj na man ne boobu moom voilà sama téléphone la maa ngi maa ngi ko yor dañ naan la loolu garaawul am na nag am na nag ñaari wax am na ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne raxmatullah dañ ne boobu noonu nit ki waru koo laal. waxuma la sax ñun xale yi dañ koy jël di laal te ñoom. voilà ñu noonu. voilà waaw. dafa am ñu ne. Hmm. loolu noonu même loolu waruñu ko laal. Hmm. mais li gën dëgër mooy ne man nañ ko laal. Hmm. ndax lan ndax mu ngi mel ni téere tafsir. téere tafsir. mooy yi def commentaire coran. da ngay gis alxuraan bi nekk nii ci wet gi am na yoo xam ne ci côté bi lañ koy def comme jalaalee ni am na yenn version ci côté bi la ñuy def tafsir bi mm-hmm. am yoo xam ne ci biir la ñuy def comme aaye cinq aaya wala trois aaya après commenter ko wax ci lu bari yi wax ci lu après indi yeneen def noonu mm-hmm. bu boobaa dañ naan la dangay xool mm-hmm. est-ce que Coran bi nga yor li nekk ci téléphone bi bu dee téléphone la li ci nekk ci yeneen fichier yeneen dossier est-ce que moo ëpp alxuraan bi kese wala déet bu dee ne li fi nekk leneen moo ëpp kaamil bi bu boobaa mën nga koo laal dara newu ci même bu dee amoo jàpp waaw nag euh, loolu mooy exemple comme téere bi ma la wax sànq tafsiru Jalalayn yooyu mooy ne nit mën naa laal loolu xale tamit mën naa laal façon bu mel noonu. mooy xale man nga yor sa kaamil boo xam ne. tafsir la waaw waaw de façon en tafsir yi ñoom ñoo ëpp. Eh, ñoo ëpp alxuraan bi comme bu dee noonu la mel mais am na yenn tafsir xam ne yu gàtt la. ay baat lañuy mooy ne yooyu xale mën na koo laal comme mag du dara. Hmm. ndax li nekk ci. biir lu dul alxuraan mu ëpp alxuraan ji naka noonu téléphone portable yi alxuraan ji te noonu dañ naan la yow sa téléphone portable bi nga def sa ka wala sa tablette bi bu dee yeneen fichier yi ci ne ñu ëpp alxuraan bi gaawul ma loolu amul wooy dem naa sama jàpp doñ la fan laay koy defal non loolu garaawul léegi mu des waaw mais bon dee léegi loolu xam na léegi moo rey dugg ci toilette foo xam ne sa njàpp tojee si te mu nekk si sa saag laalu loo ko. ah. <laughs> jigéen ñi. waaw loolu mooy problème bi loolu. waaw lool xam nga beneen question annexe la ci laal alxuraan mooy est-ce que que. buñ ma nee. lii kaamil bi nii. laal ko foog nga am al foog nga am jàpp. est-ce que mën naa ne non man couverture bi laa laal yoruma laaluma fi alxuraan bi ne fi bindee ne. man couverture bi laa laal. non dañu naan la couverture bi ndax alxarimu yàqulu hukmal mania mooy ne li nga xam ne day jege frontière buñ ne comme ñu ne la ab toolañ e eh, doucement ye eh. mooy buñ la nee buñ la nee benn toolañ yi tool bi dañuy tere ku fi dugg mooy ne ñag bi liñ naan ah, clôture bi ci la bokk Ah. mooy clôture tool bi. waaw waaw. buñ la nee bu leen jege tool bi yow nga ne non man clôture bi laa yi nekk ah. dañ naan la ci la. Ah. ndax àttey tool bi la yor. ndax boo ko tojoon tey lan la ñuy wax. toj na miiru tool bi la yor. kenn du ne toj na miir bi fële àggagul ci tool bi garaawul. Hmm. moo tax dañ naan la amul nga naan couverture bi laa laal wala non non man pochette bi laa laal pochette bi mu ne ci biir. Hmm. ndax li mu laal li li ko li sës ak moom. Hmm. rëkk day yor àttey li nga xam ne mooy. alxuraan ji léegi bon mooy wax léegi toilette yi moo nu may def man awma fu ma teg alxuraan leer na bu moo ko fi tegee ñàkk du ñëw ba ci mbedd mi douche publique ma jël alxuraan teg ko ci suuf walla awma ku ma ko fi boobaa dañ naan la danga koy jël mais nga fexe ko dugal foo xam ne du am du am contact ak air bi loolu mooy lan bu dee da nga yor ab saak da nga koy dugal ci saak bi nga fermé nga fe nga tëj saak bi. bu dee pochette nga dugal ko ci pochette bi nga tëj ko. lool jeex loolu nga xam. bàyyi ko ci biti non. il est protégé voilà ba am contact ak nga xam ne bërëb la boo xam ne ci mm-hmm. bi nga xam ne day yor alxuraan bi lii kooku dañ naan. Mm-hmm. bu dee ne. Mm-hmm. nit la koo xam ne comme dañ koy dañu yaakaar ci moom ak suuf wala yu mel noonu moom man nañ ko bàyyi mu def kooku man nañ ko voilà léegi euh, ñun fu ñu yemoon voilà mooy bu dee yéefar bu koy liir ngir kii dañ koy kooku dañ koy gam-gam lekk comme euh, yi mu yónni woon Qaysar ñooñu rek mooy ne. buuba mm. Mm. Ah, looloo tax moo tax am na am na sax ci boroom xam-xam yu naan bu dee ne lool la dañ leen di permettre ñu laal ko ndax bu bu dee am nañ yaakaar ci ñoom mm. que ne loolu dina tax ñu tuub waaw waaw mais li ñuy bañ mooy ci ñoo xam ne leer na ne. Mm-hmm. ñoom bu ñu gisee alxuraan bi mooy dañ koy profaane loolu ñoo ñoo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ñu mel loolu la doon bañ nag moo tax mu ne woon bu leen yóbbu alxuraan ji di ko yóbbu ci ñoo xam ne gëmuñu yàlla. Mm-hmm. wallahu ta'ala alam kon pare nañ ci yooyu kon loolu moo jëmoon kon ci ci question annexe la ci mm-hmm. question annexe la ci la yamassuhu illa al-mutahharun même bu dee li ëpp ci boroom xam-xam yi dañu ne ñëli lay wax mooy euh, ñi nga xam ne ñooy malaaka yi léegi nag mu des kon fu ñu yemoon laa yamassuhu illal mu ne alxuraan ji tanzilun min rabbil alamin lu ñu wàcce la mu jóge ci rabbul alamin ki nga xam ne li nga xam ne mooy mooy rabbul alamin mooy boroom bi nga xam ne mooy borom mbindeef yi ci moom la lu jóge tanzilun min rabbil alamin bébé hmm. ah, bébé hmm. mu naa fa bi hada alxadiis ndax nettali bii ndax alxuraan bii antum mudhinuuna ngeen di weddi yéen yéefér yi wa taj'aluuna rizqakum annakum tukadhibuun ngeen jël palaasu xéewal bi leen yàlla defal yii ngeen war ko cee sant à la place de sant ko ci ngeen weddi ko ndax lool ngeen di def wa taj'aluuna ngeen def rizqakum ndax wërsëg gu yàlla defal jaamam day day si day day laaj sant xéewal googu ñoom nag au yàlla defal leen lii yépp ñoom ñu koy weddi moo tax mu ne wa taj'aluna rizqakum annakum tukadhibun ngeen jël li nga xamante ne nii mooy xéewal yi leen yàlla defal au lieu ngeen ko. ngeen. waaw waaw ah tu vas tu restes pas tranquille. tu vas venir là avec mami ma jéem ko nelaw la viens mami. mu ne kon falawla idha balaghatil hulqum kon mu ne falawla idha balaghatil hulqum ne aka neexoon comme que. yéen yéen ñi gëmul yàlla jàpp ngeen ne boo lépp yéen a ko defal seen bopp lépp ci seen effort yi bopp rek la waaw kon falaw laa ida balagatil xulqu bés bi nga xamante ne nii ci ngeen di génn àddina wala ngeen gis nit kuy génn àddina ngeen sopp ko lool mais bu ruuxam di génn ba kanam di génn ba àgg ci put gi comme que man ngeen kay te yéen a fi indi seen bopp yéen defal seen bopp lépp mais lan moo tax. wa antum hiina idin tanzurun te seen mbokk moomu di génn àddina. Hmm. ngeen taxaw di xool ne mu ngi ci dernier instant mu ngi sukuraat. Hmm. mu ne wa nahnu te jamono jooju. Hmm. ngeen di assist ngeen koy assister. wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun ñun yàlla ñoo gin a jege ñoo leen ko gin a jege moom moomu di génn àddina waaye yéen gisu ngeen mm-hmm. bu ngeen ñu gis malaaka yi ma yónni ñuy jëli ruuxam mm-hmm. ñoo leen ko gën a jege fopp mais yéen mënu ngeen gis mm-hmm. malaaka yooyu malakul mawti mi koy rey ak ñi muy àndal mm, ñoo leen ko gën a jege mm. te yéen du ngeen ko gis mu ne nag falaw laa mm. in kuntum ghayra bu doon ne li ngeen di wax dëgg la que ne non yéen yéen seen bopp yéenay defal yépp du ngeen rendre compte ci yàlla amul dara luy xew après yéenay defal yépp. waay waay bu doon ne loolu ngeen di wax dëgg la. waaye tarji'unaha kay in kuntum saadiqin bu leen ne amu ngeen compte yu ngeen di rendre après. waaye waaye kononte kon kay xanaa tarji'unaha di ngeen delloo seen mbokk moomu kay ci dund gi in kuntum saadiqin bu dee ne li ngeen di wax dëgg la dëgg la ñaata président ñooy faatu ci seen fekk hmm. moo xam ci seen exercice de mandat lañ nekk hmm. wala après hmm. mais ba ñuy génn àddina médecin bu ne lañ ko yóbbu. la ko wax de les plus grands. les plus grands médecins du monde bu dee France Val de Grâce. lañ ko yóbbu mu ngi noonu waaw. wala hôpital militaire de Neuilly. waaw. mais dara. waay waay bu doon ne ñooñ mën nañ dara. Mm-hmm. fa lawlaa idaa balagatil xulqum bu doon ne kon kay ba muy génn àddina. Mm-hmm. bakkan biy génn ba àgg ci put gi kay. Mm-hmm. te ñun ñu gën leen a jege. tarji'unahaa kay dangeen koy delloo in kuntum saadiqiin bu deen dëgg ñëpp. ne waaye bu ngeen manoon kay da koy delloo mooy comme asseyez-vous là là là ci euh, euh, euh, lam doon wax naan bés bi ñuy rey nit ki wa qiila man raaq ana kan moo mën a mocc waa woo leen médecin bu leen neex wa dhanna annahu al-firaaq waa ji waa ji moom leer na ko ne moom mu leer na ko moom tay lay génn àddina voilà mooy ne médecin yi duñ ci man dara moo tax mu ne fii yéen bu dee man ngeen ci dara mais delloo leen leen delloo leen leen bu dee na dëgg la diwoo leen diw gu leen neex anti ridëk anti kii anti màgget ku bëggul lool dal la bul dund boo amee trente ans rayal sa bopp mm-hmm. <laughs> moo gën a woyof di mm-hmm. mooy yow bu nit koo xam ne bëggul a dee moom bu sañoon ay centaine mm-hmm. bu sañoon ay centaine d'années lay dund ba pare mais bëggul li nga xam ne moo ànd ak am centaine d'années muy sa yaram du mel ni ba nga nekkee jeune loolu leen di fekk loolu man da mm-hmm. moo tax mu ne kon mm-hmm. fa amma in kaana min al muqarrabin yii nag ñoo mën a nekk mooy nit ko hmm. Seydina ak ay recul recul mm-hmm. Seydina Muhammad recul recul allez don donne-moi la tablette ici vous venez vous mooy ne ñoom mu ne kon ñii ñoo mën a nekk femme main kaana waajoo di génn àddina moom kuy génn àddina dara ngeen ci manul léegi nag femme main kaana minal muqarrabin soit mu bokk ci ñi nga xam ne ñooy ñi jege yàlla ndax seeni jëf yoo xet yuñ jëfoon ci àddina fa amma in kaana minal muqarrabiin mu ne bu dee ci ñooñ la bokk dafa rawxun kooku ci nooflaay lay ne waray xaanun ak àjjana ah, fa rawxun rawxun mooy nooflaay non Mohamed non

wa jannatu na'im ak àjjanay xéewal bu fi jógee rawxun wa rayxaan ci lay ne muy noflaay gu amul àpp ci lay ne bu ko malaaka yi di jëlsi hmm, xam nga teg muy nooflaay ku ndaata ak tëllëx wa jannatun na'im bu génnee àddina dem àjjana mu ne wa amma in kaana min ashaabil yamin kantaan ak bu dee ci waa ashaabul yamin muy walee gens de droite ci la bokk hmm? Mohamed Ka hmm, am hmm. day bëgg nangu <laughs> boso Mouhamed lekkal lekkal Mouhamed waa jëlal sa boso bi jëlal sa boso bi mu ne kon fa rawxun wa rayxaanun wa jannatu mu ne kon fa ammaa in kaana min ashaabil yamiin bu dee ne ci waa ashaabul yamiin la bokk mu ne kooku noonu de ñooñu mu ne kooku li koy amu fa salaamun laka min ashaabil yamin ñooñ bu préoccupé wu ci ñoom mm-hmm. ndax ci jàmm la ñuy ne mm-hmm. fa salaamun laka min ashaabil yamin waaye tamit mm. mm. min ashaabil yamin mm. gis ah, ah, ah, mm, mm, nga ko li kële lu ki wax Malick. prends le tu lui donnes son truc là. Mm, l'a fait mu ah, ah, ne. Ah, mu <laughs> hmm. ne kon. fa salaamun laka min ashaabil yamiin. mu wa amma in kaana min al mukaddibiin ad-daalliin bu dee nag dafa bokk ci ñi nga xam ne ñooy weddikat yi sànku yi te mu ne fa nuzulun min hamim ñooñu seen fi ñuy wàcc ëllëg mooy safaraaw muy buñ deewee nii safara la mooy nekk seen terminus fa sa mooy fa nuzulun min hamim wa tasliyatu jaxim dinañ dugg safara woo xam ne muy jaxim wuy lakke inna hada mu ne lii nag la huwa la huwa xaqul yaqiin mooy dëgg gi nga xam ne dëgg gu wër pënn ji nga xam ne certitude la lu la fi waaye wax leneen naan la foleen rek moo bu dee bu dund gi jeexee c'est fini mm. yii yëpp dañ koy wax nii rek mm. ngir dalal xelu way ñàkk ji waxu la lu am de mm-hmm. waaye it képp ku la dee defal lu la neex bu mm. kooku it dalay wax lu la neex rek defal lu la neex boo deewee maa la res kooku it dalay wax daw day wax li nga xam ne moom nga bëgg a dégg mm-hmm. Mm-hmm. li nga bëgg a dégg rek lala wax mais waxu la leneen mm-hmm. moo tax nag li am daal mooy kuy góor lu ba bokk ci ñu jege yàlla yow fii ngay nekk farawxun wa rayxaanun wa jannatu naim sa àddina ci nooflaay ngay ne kuy génn àddina ci nooflaay lay ne du xam mettitu sukuraat bokkul ak ñuy sukuraat di perdre la walla nekk ci état yu ñaaw bi ñuy génn àddina hmm. wala di te ak boog seen sago di saaga wala di def lu ne ñoom loolu du leen dal hmm. mu ne bu dee ne ñi nga xam ne ñooy ñi àggul hmm. niveau boobu mais ñu doon ay jullit gëm yàlla mu ne ñooñu nag fa salaamun laka ñooñu ci jàmm lañuy ne te ay nuyoo dina tukkee ci ñoom ci julli yi ñuy julli ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam buñ leen di laaj par exemple man rabbuka kan mooy sa borom. kan mooy hmm. kan mooy yonent bi ñu ñu ne Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam kon fa salaamun jàmm ak ay nuyu. laka ñeel na la min ashaabil yamin jóge ci waa ashaabul yamin bu dee ne nag gëmul dara lu ko neex la def. Hmm. kooku la ne fa nuzulun min hamim kooku safara lay wàcc ah. Hmm. kenn mënu koo tere. kenn mënula tere mu desantam di foofu wa tasliyatu jahim biir safara lay dugg fa lay lakk mu ne inna hada lii nag mooy dëgg gi de mm-hmm. lii mooy dëgg gi nga xam ne amul benn sikk bu ci ne kon nag fa sabbih sàbbalal mm-hmm. fa sabbih sorilal mm-hmm. bismi rabbikal azim jaare ko ci say turu boroom mi nga xam ne al azim mooy ki nga xam ne mooy ku màgg bi mooy bu tedd kon loolu mooy suuratul waaqi'a kon ci bii di ñëw insha allah suuratul rahmaan moo ci tegu moom lañu war gis kon bi ci tegu mooy suuratul rahmaan